léegi nag mu daal di ciy teg beneen boo xamante ne tamit bu ama xam léegi di ko jële ci Seydina wa Mawlana Uqba ibnu Amir al-Juhani radiyallahu anhu wa arda muy hadith 1335 mu ne wa anhu radiyallahu anhu annahu qala sami'tu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam yaqul inna allaha ta'ala yudxilu bis-sahmi al-waahidi thalathata nafarin al-janna saani'ahu yahtasibu fi sana'atihi al-khayr war-raamiya bihi wa munbilahu warmuu warkabuu wa an tarmuu ahabbu ilayya min an tarkabuu laysa min allahwi illa thalath ta'dibu ar-rajuli farasahu wa mulaa'abatuhu ahlahu wa ramyuhu biqawsihi wa nablihi wa man taraka ar-ramya ba'damaa 'alimahu raghbatan 'anhu fa innahaa ni'matun tarakahaa aw qaala kafarahaa rawaahu Abuu Daawuud rahimahullaahu ta'aalaa kon al imaam al xaafiz an mu indi xadis bi nga xam ne moom lañ la doon junj sànq bi ñu gis xadis bee manoon nañ leen a boole mais bon comme que bi al imaam Abu Dawud as-Sijistaani moo ko solo <coughs> niroo naag biñ jóge euh, ci wa côté euh, man alima ramya thumma tarakahu fa laysa minna aw faqad asa waaye ñu gis ne nañ ko ber mu ne wa anhu ba léegi mu ngi jëlee ibn Amir waaye da ngay Uqbat ibn Amir mu Abu Mas'ud du kii <laughs> Uqbat ibn Amir kii al-Juhani la kële al-Badri al-Ansari comme niñ ko waxoon bee weesu radiyallahu anhu taay xadiisam la njëkk woon a gis Abu Mas'ud après doon a gis Uqbat ibn am Amir mi après dajale ay taay xadiisam ñoo dajaloo ba léegi hmm? bii di quatrième xadiis ba léegi bu bu imaam di jële ci moom te mooy même kii rek gaaw mu ne radiyallahu taala anhu mu ne annahu qaala nee na sami'tu dégg naa rasulallahi ndawallal sallallahu alayhi wa sallam yaqulu mu naan yudxilu inna allaha taala inna allaha boroom dëgg-dëgg yàlla taala mi nga xam ne moo màgg moo kawee te yéegut te kaweem ak yéeg jógawut ci yéeg yudxilu dina duggale dina dugal waaw bis sahmil waahidi benn lance benn xeej waaw benn flèche benn sihaamu muy benn flèche boo xamante ne nii dina ci dugal salaasata ñetti salaasata nafari ñetti nit aljanna ajjana waaw am na ñetti ñoo xam ne benn flèche kese borom bi daal di leen ciy dugal ajjana ci benn kese benn benn flèche ñetti nit dugg ci ajjana waaw ñoom ñooy mu ne saani'ahu première mooy ki nga xam ne moo ko defar waaw yaxtasibu ki nga xam ne moom day am di yaakaar ngërëmu yàlla ak payug yàlla fii sanaatihi ci jëfar gi mu ko defar allahu akbar alxayr yiiw la ci yaakaar gu tukkee ci boroomam gu mu koy fay allah ñaareel war raamiye bi ñaareel bi mooy ki nga xam ne moom nag ba ko waaj a defaree moom moo ko utiliser moo xam di ci tadrib di ci exercer wu di ci entraîner walla ci toolu xare voilà mu nekk koo xamante ne nii moom moo ko utilisé eh, ngir tamit ah ci loo xam ne eh, fi sabilillahi ah ak tamit bu dee day entraîné bu def ko ngir doxal lii ko yonent bay saa saam digal waaw te gis ko cànk ci hadis bi mu ne wa mun bila dañuy wax mun bila di wax munab la voilà mooy ki nga xamante ne nii ñaar yëpp am na mooy al mooy al mun al munawilu ki nga xam ne moo koy moo koy jox flèche yi waaw waaw boo nee nabaltu rajula comme li boroom am nihaaya wax mooy ida naawaltuhu nabla li yarmiya bih waaw wa kadhalika ambaltu yooyu yëpp luga la yoo xam ne lu jub la ci làkku arab mu ne boo nee nabaltu rajul mooy jël naa flèche yi di ko jox ngir muy sànni comme na yonent bi sallallahu alayhi wasallam defoon nijaayam Seydina Sa'd ibn Abi Waqqas keroog Uhud waxoon nañ ko waaw di Seydina Ali radiyallahu anhu naan man de moom kese laa ma sa dégg yonent saa saam dajale nday ak baayam ndayam ak baayam ngir nit waaw naan jënde naa la sama baay ak sama nday keroog Uhud nee maa ngi gis muy jox Seydina Sa'd ibn Abi Waqqas yi waaw naan ko irmi fidaaka abi wa ummi waaw naan ko sànnil waaw jënd naa la sama nday ak sama baay yow mii di sama najaay di Sa'd ibn Abi <laughs> loolu rëy na waaw <laughs> ah, moo tax moom ci boppam solo na ko ne keroog yonent waaye saa saa mu ngi jël flèche yi di ma jox naan ma sànnil ci yéeféer yi waaw may sànni waaw moom sëy naa sànd mooy kooku kay sànni ka koy jox flèche yi muy sànni ak njëkkoon ka defaroon eh, kii ya eh, eh, flèche ga ñooñu ñëpp yàlla da leen da defoon ko ñoom nag il faut benn dénominateur commun mooy yàlla tax ñu ci yaakaar yiiw payug yàlla ak ngërëmu yàlla bu boobaa ñooñu la yonent bi alayhi salaatu salaam wax ne borom bi tabaaraka wa ñooñu moom dina leen dugal ajjana ci loolee. après nag bi mu waxee lii moom alayhi salaatu wa mu ne war mu mu joxe digal dee leen sànni warkabu tey war mooy exercer wu leen ci lance warkabu ak di war yi nga xam ne dañ koy war taa yooyu fas surtout fas. waaw jàng ni nga xamante ne war fas ba yow doo nekk koo xam ne daanaka doo ci man dara ba bu buñ nee nii rek nga waddal waaw yow boo yéegee ci fas bi fu fas yu xawee ne bërit te xam nga xare looloo ciy am am na ay bett yoo xam ne fas yu day jékki rek ne bërit loolu nit ki daa war a daa war a tamrin boppam ba yooyu bu amee moom du ko deñ mu nekk ci à sel waaw loolu du ko teree daanu ba pare mu man di di di di di di di di tourner fas yu nu ne di man di mi kar nag mi far di di di song di retourner wu te loolu lépp du ko du du ko waddal du ko gaañu te du gaañ fas wi loolu la ne jàng leen ko tamit waaw bu dee nag léegi ci yi nga xamante ne yu bees yi mooy jàng leen aviation waaw jàng leen aviation ak tamit yi nga xamante ne nii comme que léegi moom geeru léegi yu bari ay ay ay ay ay ay ak ay yooyu moom yu yu yu missile yu yu avion yi tiré mais da di jàng loolu waaw <laughs> te tamit di def ay simulation mooy loolu ay simulation yoo xamante ne comme ni ko armée yu normal yëpp di defe waaw simulation de cola comme si ñu jël benn àll bu rëy boo xamante ne moo tax armée yi da ngay gis foo xam ne seen domaine la baax na ba bañ koy muré ba pare ne nag fii côté yi yëpp waaw zone booy zone dangereuse la waaw parce que armée bi moo fii kii domaine kii réservé à l'armée waaw dañu fii nekk di entraîner ak yooyu waaw moo tax côté yooyu yëpp dañuy tere ku fa jënd ku fa jaay benn terrain <laughs> waaw ak ku fa jege waaw te ca àll ba fu sori lay doon foo xam ne dañ yaatu am ay garab am façon piège yi man a am yépp ñu def ko ci biir ci toolu xare yooyu la loolu doon sunna la waaw <laughs> yooyu noonu ak tamit bu jaree foo xaman ne di yëg ci ay hélicoptère waaw def ay ay ay ay ay missile à eau yoo xamante ne da ngeen di euh, pour pour tag bi yu mel noonu loolu dafa bokk ak ay sous-marin yoo xamante ne da ngeen koy jàng waaw ak tamit ni nga xamante ne nii noon ngeen di gaawe port avion yeeg yooyu yépp fii mu ne daa nekk loo xamante ne nii jullit ñi dañ cee war a amum maîtrise xam ko waaw loolu mooy li nga xam ne mooy sunna yonent bi sallallahu alayhi wasallam jamono yooyu nag fas la woon ak tiir waaw kanta li nga xamante ne mooy léegi suñu façon tiir yi yépp ci dox waaw yooyu yépp dafa war a nekk loo xamante ne nii dañ cee war a bàyyi xel quoi waaw war mu war kabu wa an tarmu te nag ngeen jàng bu mënee ñàkk ci ñaar yi mooy su nit ki xat na xat goo xamante ne soit mu jàng benn wala ba beneen mooy nag yëg leen ne wa an tarmu ngeen jàng li nga xam ne mooy al rab yu ndax waxoon nañu ala inna al quwwata rami ala inna al quwwata rami ala al quwwa rami ala waaw ala waaye inna al quwwata rami dëgg force waaw waxuñ la ne leneen yi baaxul de te bu ko toppatoo mooy waajal sa côté côté doo côté yeneen armes yi waaye ma ne loolu lépp mu ngi mel ni alxajju arafa waaw kay <laughs> comme wax jooju la bu yonent saa salaam ne alxajju arafa dekkiwul na léegi yow bon léegi yow aj mooy arafa kese nga mais moo cëpp doole voilà moo cëpp doole xare yi nag tamit loolu la bés boo ko fi sàgganee mooy problème bii kay am mooy ar yu mooy kala dàq mën a exercer wu ci wàllu tir ci façon yi xew yépp man di euh, cible tey dal seeni cible kooku moo lay man ci xare fu ngeen fa demee mu daal di lay toroxal waaw loolu moom yaboo nga xam ko voilà kon nag mu ngi noonu kon nag mu ne comme si ñaar yi bu ma bu dee daa xat mu ne waaye war wa antar mu ngeen jàngi tiir de ahabbu ilayya min antar kabu moo a gënal bu dee manu la ñàkk benn ci ñaar yi ngeen jàng tiir waaw waaw ndax piir ci ngay jotee lu sori cible bu sori boo xam ne yow dina la dina la fegal yor ay jaasi di yége waajee ki paaka waaw piir fu la ngay nekk ajjante waaji waaw ma ne dangay ngay nekk fële laa wax daal di lancer mu daal di dem daal di leen écraser xam nga loolu nekkoo fa di jege wanteeg yooyu voilà wala bu doon flèche yi tamit taa yooyu da ngay gis noon bi fële waaw <laughs> nga daal di koy sànni comme ni wax sii defoon sawaay sawaay euh, Musaylima waaw xam nga nekk fa di songanteeg mu xay Musaylima Wahshi fële la tollu waaw gis nee na maa gis benn waaye ci kaw benn fasam muy muy muy muy muy muy kii gaa dar ko waaw ma waajal sama xarba gi sama lance bi ba nga xam ne moom laa faate woon Hamza ba hatta ida raditu rek dafa'tuhu ilay <laughs> aw <laughs> ba ni may gërëme rek ma daal di koy yóbbante kay bi ma ko dóoree ma mu mu ne ko cas rek sawaay wadd ci ci ci kaw fas wi waaw ñoom abu dujaana sawaay fekk ko fa daal di koy rajaxee <laughs> te suuf waaw sayyidna ibn umar radiyallahu anhu ne keroog yamaama maa ngi dégg ñu naan qatalahu al abdul al abdul aswad dégg naa ñu naan u musaylima deen fekk ko rey mooy jàmbu ñuul bee ko rey muy wahshi wahshi ko ajjanti keroog <laughs> xam nga loolu mooy de nooy la ko ajjanti waaw ram yu loolu bokk na ci kii yi mooy dalay dalay dalay dalay fegal nekk fa di di songante <laughs> waaw te jullit ñi <laughs> loolu yeneen saa sam doo leen jàngal bokk na ci li tax ay badar yi yu bari dañ doon dañ ñu ñu ñu ñu ñu ñu sonaloon yéeféer yi xam nga keroog mu ngi laan leen comme que seeni matériel badar seeni matériel matul mu ne leen bu kenn sànni nag lu dul ma jox ko ci ndigal waaw te na ngeen def attention ci seen seen armée yi ngeen yor parce que bariwul fii mu ne seen flèche yi bariwul bu ñu ñëwee gaa yi ne prix da ngeen tiiri asaalu ko noonu gaa yi ñëw lu ngeen di yor <laughs> waaw. yooyu gaa yi dañuy bàyyi dañuy avancer di avancer avancer ba mu xam ne fii moom bu gaa yi bàyyee flèche yi tey ñu dee gaa yi bàyyi flèche yi nga gis gaa yi Quraysh yi sa waay di wadd par kenn kenn mel ni mbaango yi ñuy witti ci gàtt <laughs> waaw <laughs> waaw kon. loolu bokk na ci ngëneelu li nga xam ne mooy ar-ram yu waaw jàngalance ak tiir ak yooyu nga xam ne lay may ngay atteindre sa cible yoo xam ne fu sori lañ nekk nga daal di leen am moo xam euh, missile téléguidé boo xam ne moom ngay yor par laser yooyu moom fee ngay tollu daal di écraser base noon bi saway tël waaw loolu noonu noonu nga koy amee da lay dimbali ci côté boobu moo tax yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne nag bu dee ne ñaar yi mënu la ñàkk ngeen jàng li nga xam ne mooy lance moo ma gënal nag waaw war mu warkabu wa an tarmu ahabbu ilayya min an tarkabu moo ma gënal loolu tekkiwul nga jël jàng lance kese bàyyi war beeg ak nangi manipulation de euh, war waay ak yooyu waaw yow mënoo conduire soldat boo xam ne yow char de combat nga waroon mais amoo permis mënoo dawal oh, waaw yow sawaay loolu daa wóor yéen ñëpp mën a am coopérative ñëpp dañoo war a mën a dawal tam tamit bu bu bu char bi yëngatoo du dee yëngatu rek ñu ne hoo yàqu nañu déedéet booy loolu dañ cee war li nga xam ne mooy dañ cee war a tamrin seen bopp daal di fi exercer seen bopp bu maîtriser ko waaw ba fay Abdullah incident yi man a am yëpp ñu xam nan lañ ci génne voilà loolu nag ci tadrib exercice ci nga koy amee kon loolu waxuñ la nga bàyyi benn mooy dala wax ne bu dee manu la ñàkk lu dul lii ngeen jàngi ram yu moom a gën a soppal man yonent bay saa saa moom gën moom la ñu waxoon ne ala inna al quwwata ram ta xam na ko moom alayhi salaatu salaam mi xam ñun xamuñu tus voilà mu ne waman taraka ramya képp nag koo xam ne mu dellu hadis ba la ñu jóge woon képp koo xam ne bàyyi na lance waaw waaw hein baada maa allama maa alima waaw baada maa alima ginnaaw bi nga xam ne ci la ko xam waaw mu xam ko ba maîtriser ko raghbatan anhu waaye jëndi kook leneen sàggane ko dummóoyu ko bàyyi ko ba léegi xam-xam ba newatu fa fa innaha kook na ko yëg ne loolee ni'matun xéewal la goo xam ne gu ko yàlla defaloon tarakaha mu bàyyi ko borom bee ko bu buntu xéewal yu koy jëme ci boppam moom borom bi tabaaraka wa taala jaam bi daal di claquer porte bi dem yoonam wal iyaazu billah aw qaala mu nekk faraha wala muy xéewal goo xam ne moom la juxud mooy kufru ni'mata lool bokk na ci bàkkaar yi gën allahu akbar waaw waaw bàkkaar yi gën a rëy borom bi defal la xéewal santoo ko ci sant ko ci nag mooy lam la xamal nga koy nekk ba bu bañ mu daal di lay ricc te mu nekk loo xam ne mën naa nekk njariñal l'islam wal muslimin njariñal l'islam ak jullit ñi mu ne hadis bi rawahu soloo ko Abu Dawud waaw waaw allahu akbar allahu akbar muy al imaam Abu Dawud rahimahullah léegi laaj bu njëkk mi mooy est-ce que moom dong ko solo ñu ne la xam nga xadis bi daanaka niroo na xadis imaam Muslim biñ génn mais bokkuñu ay kàddu dëgg-dëgg euh, waaye imaamu Tirmidi indi euh, inna allaha la yudxilu bi sahmil waahidi euh, mooy bi sahmil waahidi salaasa nafar loolu indi na ko naka noonu al waaye lu ko jiitu woon al Ahmad ibn Muhammad eh, rahmatullahi alayhi solo woon na loole eh, wallahu ta'ala alam ne ko noon al imam Ibn Majah al-Qazwini rahmatullahi alayhi mooy ashabu sunan al-arba'a ñoom ñépp ko solo imam Ahmad jiitu woon na leen al imam Abu Dawud mu ngi ko ni kitaabul jihaad babun fi ramy mu ne rahmatullahi alayhi haddathana Sa'id ibn Mansur gis nañ ko tayele muy ah, Sa'id ibn Mansur ibn Shu'ba al-Khurasani Abu Usman at-Taliqani al-Balkhi al-Makki rahimahullah génn àddina 227 am na wuute rahmatullahi alayhi voilà moom am na wuute hmm, eh, rahmatullahi alayhi hmm. aka nekkoon ku manoona kii kii genre ordre kii la eh, capteur yooyu nga xam ne dañ naan ab CD wala ma soon a <laughs> mooy bu ma doon a jàpp téere mi sax doona ci woon delluwaat tellement sawaay ak dëgërëm ak takkam ni nga xam ne noonu la rëy woon rahimahullah qaala mu ne haddathana Abdullah ibn al-Mubarak mu nekk ñu xabaare nettali ñu Abdullah ibn al-Mubarak ibn Wadih al-Hanzali at-Tamimi mawla Abu Abdurrahman al-Marwazi borom kitab az-Zuhd génn àddina 180 am ñu ne 179 rahmatullahi alayhi qaala mu ne haddathani Abdurrahman ibn Yazid ibn Jabir mu ne ki ma nettali man dong wa Abdurrahman ibn Yazid ibn Jabir al-Azdi Abu Utba as-Sulami ash-Shami ad-Dimashqi ad-Darani rahimahullahu ta'ala génn àdduna 153 ci wute bu ci am rahmatullahi alayhi qaala mu ne haddathani Abu Salam mu ne ki ñu nettali mooy ki ma nettali man dong ma ne mooy Abu Salam di Mamtur moom dañ <laughs> Mamtur ga ñu ko gis de muy Mamtur Abu Salam al-Aswad al-Habashi an-Nubi ñii ne Nubi la woon Nubi la dëkkoon mooy ca sudu mooy Soudan léegi Soudan bu le eh, nekk ca sudu Égypte ah, Abu Salam eh, suwoon ci Mamtur Abu Salam la si yow woon di Mamtur rahimahullah kañ la gane àddina kañ la génn àddina loolu gisuma ko waaye nit la koo xam ne ku dëgër la woon rahmatullahi alayhi an Xaalid ibn Zayd mu jële ci Xaalid ibn Zayd ñi ne non ibn Yazid la Abdullah ñi ne non ibn Abdillah ibn euh, Zayd al-Azraq moom it kañ la gane àddina kañ la génn àddina loolu gisuma ko borom Taqrib at-Tahdhib nee na maqbul ta hadis bi mooy gis nañ ne moom bi ñu jógee imam Muslim yooyu yëpp moo tax xadis bu dëgër la yooyu day dëgëral lii rahmatullahi alayhi an Uqbata ibn Amir mu jëlee ci Uqbata ibn Amir al-Juhani yu gis nañ ko sànq radiyallahu anhu annahu qaala sami'tu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam yaqul inna allaha azza wa jalla yudkhilu bis-sahmi al-wahidi thalathata nafarin al-janna sani'ahu yahtasibu fi san'atihi al-khayr warramiya bihi wa munbilahu warmu warkabu wa an tarmu ahabbu ilayya min an tarkabu laysa min al illa thalath voilà fii côté bii nii gis nga hadith bi xam nga imaam an-Nawawi fële la ci yem waaw léegi xoolal li ci tegu wa man taraka après avant muy wax lii loolu euh, moom hadith imaam Abu Dawud bi am na lu ko jiitu waaw mooy laata muy jeexal fi nga xam ne ci lay wax ne wa man taraka ramya ba'da ma alimahu raghbatan anhu am na lu ko jiitu fii déglul ñu ngi ci hadis bi sunanu imam Abu Dawud mu ne kon euh, mu ne inna allaha kon ginnaaw bi waxee lool mu ne warka warmu warkabu wa an tarmu ahabbu ilayya min an tarkabu laysa min al-lahwi lii nii la imam an-Nawawi indiwul ci Riyad bi nii laysa min al-lahwi bokkul ci fo mooy fogoo xamante ne nii fogu xaraam la illaa salaas lu dul ñetti ñetti fo yi moom boroom bi malgré fola mooy foogu dagan la waaw xam nga borom bi moom indiwuñ ci àddina bi ngir ñu nekk di fo xam nga indiwuñu ci àddina bi ngir ñu nekk ci fii nii di fo waaw waaw mais daa am yoo xamante ne nii moom loolu boroom bi tabaraka wa taala daal dina koy daal dina koy permettre sa fola goo xam ne gu dagan la waaw mooy lan waaw laysa min al-lahwi illa thalath bokkul ci mooy yii moom bokkul ci fo hmm? yi nga xam ne dañ koo xaraamal mooy yu dagan yi lii la moo la al imam al yi mu ne yuridu laysa al-mubah min al-lahwi illa daganul ci fo mu nga xamante ne borom bi moo ne moom bindul asamaan ak suuf ak li ci <laughs> li ci ci am po ak lool ak gaa yi nga xam dañoo jàpp ne ñoom daal alladina taxadu diinahum lahwan wa la'iba loolu ay caaxaan la moo tax dañ koo tere lu dul ñett yi waaw wala imam alxataabi rahimahullah ne yuridu laysa al mubah min al lahwi illa nekkul lu dagan ci la nga xamante ne mooy fo lu dul ñett yi waaw kon mu ngi noonee eh, te dinañu gis imaamu tirmidi moom nan la ko solowee waaw waaw ndax boobu moo gën a leer sax kullu shay'in dinañ ko gis léegi insha allah après nañ gis yoneen saa salaam tudd ne lool baatil la neen la lool mooy wane ne lool ba mu des ñetti yi kon nag mu ngi noonee quoi <laughs> waaw kon léegi mu ne kon ñett yi daal ñooy yi nga xam ne ñooy ñuy dagal waaw ta'dibu rajuli farasa mooy eh, eh, eh, waajal ak nit ki bu yoree fasam di di ko di ko di di di di di di di di di di def tamrin gi ñu doon wax di jàng war ak yéeg ak dawal ak yu mel noon nga xam ne am nga zaaru fola voilà yéeg ke fas tëb nii équitation def nii voilà ngeen di cëpp muy jàng yenn gestes yi yi nga xamante ne di mën a moytoog yooyee di ko jàngal moom fas wi tamit di ko di ko dressé waaw ci daw tamit gaaw daaw gaaw daw song gaaw dewaat defaat kii reculer ah ak tamit jékki rek def tourner daw vitesse jékki def tourner bu gaaw à trois cent xaw ma quatre-vingts degré ah <laughs> waaw mais yéene ci boo xare amee yooyu nga man koo yu mel noonu voilà loolu la mooy yooyu noonu ngay ngay ngay ngay ta di di di di dresser sa face di ko waajal di ko jàngal mooy yu nga xamante ne situation yi nga xam ne yu compliqué la mu ne loolu fas xam nga loolu da gis waa ji xëy yaa yow kii benn jour boo xam ne liggéeyu nga gis ko mu nekk ci fas yi di kii loo xam nga daan loolu façon kii la te daan ànd ak li nga xam ne mooy bakkan yi dañ koy bëgg mu nekk loo xam ne loolu mu ne loolu nag moom foo woogu dagan na waaw ak ban mu ne wa mulaa abatu ahlu ak nit ki fogg muy faw ak soxnaam voilà loolu yi daa bokk ci yi nga xamante ne yu dagan la voilà mais pas ay ñàngal tout le temps comme ni nga xamante ne mooy ñàkk yooyu nga xam ne gars yi xamuñu quoi ñëw jàpp nañ ne moom ñàngal kese mooy ab sëy te wal la voilà kon mu ngi noonu mooy foog yi nga xam ne moom la nit kii foo ak soxnaam loolu foogul dagan la beneen bi ñetteel bi mu ne war ramyuhu bi qawsi wa nable waaw mooy sànni gu muy sànni di jàng di def di sànni comme li Uqba doon def <laughs> rahimahullah wa radiya anhu Euh, ci euh, flèche ak li nga xam ne mooy di jël flèche yi di def ci lance euh, arc tir bi di sànni wala di sànni di cible di sànni ak loolu loolu di def noonu di dem di ñëwaat xam nga moo tax kële na ko mais yow ba yow fukkay mu waaye yow li ngay def nii te man nga di dem di di def ay va et diggante sa sa sa kii bi sa sa cible bi fii woon te nga mage mais loolu mu ne waaw loolu budul woon lu ma dégg yeneen saa sambu Abdallah bu wax ko doon noonu ma ci woon ne mooy loolu xam nga di dem ko ñëw di tirer voilà bokk na gaa yi ci nga xamante ne sax moom la ñuy bu ñu bëggee génn def benn euh, euh, génn foowe nusani promenade ànd ak euh, ña àndal dem bokk na ci ñu teg benn Euh, lance benn kii cible fële ku nekk nag yor nag ñu ne aywa on va voir kan mooy gagner kan mooy gën a jege cible bi xam nga façon foro yooyu noonu mu ne yooyu noonu fa in léegi yooyu ci la mu ne boobu moom bu dagan la waman taraka ramli képp nag koo xam ne bàyyi nga lance xam-xam boobu badama alimahu ginnaaw bi nga ko xamee raghbatan anhu jënd ko leneen sàggane ko ba tax nga ba ko ah wane ko gannaaw fa innaha na xam leer na ni'matun tarakaha xéewal la ba aw qaala kafaraha boo xam ne boo weddi la nii la ko al imaam eh, Abu Daawuda solowe léegi xoolal xadiisu imaam eh, moom riwaay imaam at-Tirmidhi bi rahimahullah boo dañuy moytu dañuy bàyyi fi nga xam ne mooy côté moom ci Ahmad ibn Mani' la ko jëlee rahimahullah qaala mu ngi ko abwaabu fadaa'il al-jihaad an rasuulillahi sallallahu alayhi wa sallam baabu fadli ramyi fi sabiilillah baabu fadli ramyi fi sabiilillah mu ne haddathana Ahmad ibn Mani' ibn Abdirrahman al-Baghdadi rahimahullah génn àdduna 244 qala haddathana Yazid ibn Harun mu nekk ñu nette moo Yazid ibn Harun ibn Zazi Abu Khalid as-Sulami al-Wasit al-Hafiz ñu ne Bukhari al-asl la